inna min azwaajikum wa awlaadikum fitna lenn ci seen soxna yi ak seen doom yi mooy am na ñoo xam ne seeni soxna ak seeni doom a tee ñu jaamu yàlla si di nga gis waaju baax waaw waaju baax ba muy nekk célibataire kenn gënu ko woon waaw ba muy nekk célibataire nekk seul kenn gënu ko waaye ba mu amee na la commencé mais daanaka diine ji defatu ci dara waaw ñi nga xam ne xelam fukki xelam xalaataguloon ne bés dina jot doo ko def doonu ko def nga gis ko mu koy def waaw ay dem jàkka moom mel ni bokk dañ koo dëddaleek moom waaw mais yàlla tere yenn yu baari àjjuma sax mu dem ba waaw kooku dalay leer ne kon soxna si la soxna am a tax nga gis jigéen tamit ku baax waaw waaw ku baax di soloo ni ko suñu boroom di diggale mais mu am boroom kër mais waxuma la ote dindiñ muuraay bi de mu nekk koo xam ne mais ya nga xam ne ku ko ne woon démb yow di nga mas a def lii du ko gëm danaan loolu moom manula am man naa noon waat jamono yoon ne du ko def eh, mooy ba mu xamee ne mees dafa xaraam mu bàyyi ko ne dootu ko def ci kaw suuf ca la tàmbali woon muuru ñépp xame ko loolu mu am boroom kër bi gis ko mu tàmbaliwaat di def yam doon def di xeesal waaw waaw dootul sol lu jot di meesu lu ne mu dugg ci kooku kay nga foog ne kooku jëkkër jooju moos jëkkëram jooju lu fitna ci moom fitna la nattu dëgg ko ndax lépp loo xam ne day tax nga bese ci sa jaamu yàlla ba pare di la régresser di la di di la di la delloo ginnaaw mais loolu kay fitna gu rëy ngoog waaw lépp lu lay freiner tax yow doo de sa dem waxuma la doo avancer de mais da ngay reculer mais loolu kay fitna la waaw loolu nag day xew ci njaboot yi am na ñoo xam ne seen doom yu ñu am moo tax ñu topp ci seeni bànneex lu ñu bëgg neex na leen lu leen neex neex na leen duñu fi sax nekk bi xalaat mooy dal ñoom dinañ dem ba yi nga xam ne yu xaraam la ñu koy def parce que seen doomu ko bëgg waaw te loolu ni mu dal aka a bari waaw nii mu dal ak bari moo tax boo seetloo gaa yu bari bu ñu demee kër sëriñ si dañuy décourager hein parce que mais danga naan mais man yii sax sama kër sax du fa xew ah. waaw da gis koo xam ne ku rigoureux la nii cim njàngaleem ay kii mais boo demee këram boo demee këram tem nga découragé découragement bu rëy rëy rëy rëy nga fay nga fay jële waaw ndax mais zéro da ngay gis télé bi ay film télénovela ay jigéen yoo xam ne gaa yoo xam ne solum dara mooy film yi ngeen xam rek ginuma leen koo xam en tant que wolof en tout cas buy seetaan RTS ak suñu chaîne yooyu kenn ginuma leen koo xam yooyu mooy dox këram daanaka dara du ci nga dégg mbir yi fort te pourtant moom mooy jàngale naan ay dañoo war a muuru ay xollu xaraam ay kii nga gis nit ñi fóonante ci télé bi yeeg yu mel noonu mais këram bo mooy yow yooyu xam boo gisee affaire bi mooy danga naan mais c'est pas vrai xanaa kay du kii alors que moom la ay làmb yi nga fay fekk ak bu làmb amee nga gis njabootam yépp télé bi moom it mu ne ci wet gi di xoolaale di catalaale te moo gën a intéressé wu ci mel ni nag ku ko con ku mu concerné wul alors que daanaka sax bu ko gaa taalu loon moo leen koy fàttali. ah waaye tey amul kii wa ah ay fàtte woon nañ ko mooy xam nga ne kooku moos te moo dàq tàngal ci rajo beeg ci télé bi ak ci plateau yi buy wax ci wàllu yi xaraam kooku kay loolu njabootam googu du fitna ci moom. te loo xam ne melul woon noonu nii fitna ci moom. waaw na la ci moom loolu moo tax dem dem ci kër oustaz yooyu lu bari dalay décourager loo dalay décourager loo comme pas possible la ilaha illallah en tout yow bu dee ne yow yow yow danga naan ñoom li ñuy wax laay topp ñoom it xam naa lool lañuy def fais attention ah c'est pas tout le monde ça waaw c'est pas tout monde du pour du ñépp waaw kon daa am yoo xam ne fitna leen ci nit ki am na ñoo xam ne seen alal ju ñu am alal ba ñu ñàkkee ñoo dàqoon a yàlla waaye bañ amee ba léegi laa yadkuruna allaha illa qalila dootuñ tuddati buur yàlla lu dul lu ndaw talatuñ ko sax parce que li leen tal li ñu tal mooy alal ji ñuy dajale waaw alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir loolu moo leen këf moo ëf seen xel yi moo këf seen xel yi ci lañu ne waaw ñoo xam ne mu bokk ci ki nga xam ne alladi jamaa maalan wa ajjada di dajale alal ji rek di ko compter yaxsabu mu yaakaar ne anna maalahu këne alalam jooju mu ñuy dajalee ka compter hein anna maalahu axlada moo koy moo koy mooy tax mu sax ci àddina bi hmm?